ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati eh, ñu ngi woon ci fatxu makka zaadaha llahu tashrifan wa takrima eh, ñëwoon nañu ba di yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon séddalee armée bi mu wax Seydina Xaalid mu duggee Kudaa ci suufu Makka ah, mu wax seddina Az-Zubayr ibn radiyallahu taala anil jamii mi yoroon drapeau mu dem jaare ci kaw di kada bu demee mu sampal ko drapeau wam bi foofale xaar ko foofale ci ala makka ki nga xam ne moo doon seydina abu ubayda jiite woon ñi nga xam ne ils étaient moins armés te ñi nga xam ne ci yenn riwaay yi ñi nga xam ne ñooy ñi doon dox gisoon nañ ne noonu la aleyhi salaatu wassalaam defoon waaye am na lu leer lum leen waxoon ndax waxoon na leen comme ni ñu ko gisee woon comme ni imaam ibni isaaq ibni yasaar raxmatullah aleyhi waxe boo demee ci siiratu ibni hisham diñ fa fekk wax ji moom aleyhi salaatu wassalaam ne woon leen moo tax imaam ibn isxaaq ne waqad kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallama ahida ila umaraa'ihi allaa yuqaatiluu illa man qaatalahum mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon na nag waaw wax lu leer ila umaraihi ci ñi nga xam ne ñooy ses généraux comme ñoom seydina Xaalid seydina Zubayr ibn al-Awwam ak ñoom seydina Abu Ubayda ibn al-Jarrah radiyallahu anil jami' lan la jëloon pacte ci ñoom ko wax leen ko an la yuqaatilu illa man qaatalahum bu ñu rey lu dul koo xam ne bu ñu xeex ak lu dul daa fekk kooku xeex ak ñoom mooy buñ ñëw commencé xeex waaw nañu nekk ci défensive waaye bu ñu nekk ñoo xam ne ci offensive lañuy nekk bu ñu njëkkee xeex bi waaye nag ku leen dab nara dal ci seen kaw nag bu boobaa nag am nañ digal ci dal ci kaw ñoo ñële loolu gisoon nañ ko ci jataay bi weesu walillaahi alxamdu wal minna eh, léegi nag sauf que daa am lu ci yeneent bi alayhi salaatu salaam tegoon te loolu siyamaa lañ ko waxul woon ci jataay bi weesu ci riwaay imaam ibn Isxaaq bi te ku mel ni ñoom imaam al Bayhaqi raxmatullahi alayhi daal na koy solo tamit ci dalaa'ilu nubuwa waaw solo na loolu ci dalaa'ilu nubuwa na ko noonu ñoom imaam al-Waaqidi raxmatullahi alayhi ñoom it daal dinañuy solo loolu le ñoom imaam ibn ma ibn euh, tudd imaam ibn euh, abu daawud walla laa bëgg a wax <laughs> imaam abu daawud as raxmatullaahi alayhi daal dina koy solo tamit am na lum ci solo paalit imaam at-Tabarani soloo na ko ci aw aw al awsat mais ñoom yii nag ñu soloo li ñuy tudd dinañ def précision yi après nañ wax ñi soloo affaire bi dans leur ensemble imaam at-Tabarani soloo na ko ci al awsat waaye bi sanadin da'if wax na bu imaam al li bi jar de préciser imaam Ibn Isxaaq moom da koo soloo moom it bi sanadin da'if ndax mu'allaq la euh, naka noon imaam an-Nasaa'i soloo na ko ak imaam ibn abi shayba ci musannaf waaye càllaleen boobu dafa am problème ndax kenn ci ruwaat yi moom imaam ibn abi shayba euh, waaye imaam at-Tabaraani wax nañ la ne soloo na ko naaye imaam euh, Abdur Razzaaq Euh, wax nañ la ne moom it soloon waaw waxuñ la ko waaye imaam Abdurrazzaq na ko imaam Ibn Abi Shayba ñoom ñii ñépp daldi nañuy solool yi am na am na ci yenn yi yoo xamante ne nii imaam al Buxaari soloon na ko ci lii ñuy bëgg wax waaye paalib waaw paalib Euh, ci gàttal foog naa na ko noonu bon imaam alxaakim an-Naysaburi am na yu ci tudd boo demee ci as-Sunanul Kubra tamit euh, mu ngi foofule ci imaam al-Bayhaqi indi na ko tamit ci Dalaa'ilun Nubuwwa euh, rahmatullahi ala al-jamii moo ñi ko soloo bari nañ léegi léegi lan lañ soloo noonu lan la li li ngay wax nii léegi lan la wax naa la dans leur ensemble ñi ñu tudd nii du du lépp lépp lañ soloo ci wax ji waaye ay parti ñi lañuy soloo yenn parti wala tudd benn nit ñii tudd ñeneen ñu tudd na ñeneen loolu mooy lan imaam Ibn Ishaq rahmatullah alayhi nee naa mooy baa ko tey ba ñoon ko tudd bii passé tax xam naa ne euh, euh, déwn nañ ci ñëw bi ñuy wax lan la yonent bi alei saatu salaam wax généraux wam yi keroog ñi mu tànn ñu war a jiite te yor yi war a dugg Makka ñoom Seydina Xaalid ak ñoom Seydina Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma lan la leen wax imaam Ibn Ishaq nee bi mu leen ne jël pacte ci ñoom que bu ñu xare bu ñu xeex ak kenn illaa man qaatalahum lu dul ak koo xam ne dafa leen bëgg xaret ñoom ghayra annahu ahdara dama nafarin samaahum wa in wujidu taxta astaaril kaabati voilà mu ne sauf ko yonent mi alayhi dafa def exception ci ci ci le fait mu ne bu leen njëkk bu leen njëkk a xare bu leen njëkk dal ci waa Quraysh ak seeni alliés ndax dinañ ñëw léegi côté waa Quraysh waxoon nañ la que ne sax tey moom lañ waroon a njëkkee waa ñoom où où sont les Qurayshites ndax gis nañ ni ñu ëpp ci ñoom topp nañ Abu Sufyan daw nañ dugg seen kër yi ñuy dem ci jàkka mais ce que ñoom ñépp doo d'accordoon loolu dinañ ci ñëw léegi insha Allah léegi euh, yonent bi aleyhi salaatu salaam nag bi nga xamante ne ci la wax généraux ni ne bu leen xare kenn lu dul ku ku xeex a yéen mu ne sauf ko sauf ko sauf que nag dafa def exception ci ñenn ñoo xam ne ñoom nee na leen même bu ngeen leen fekkee ci suufu ñu ñu ñu tudd ñu tudd ñu dugg ci suufu kiiwu euh, kaaba gi sax li ñu muure kaaba gi sax mu ne ñooñu moo yére kaaba gi même buñ ci làqatoo mu ne ñooñu na ngeen leen faat léegi ñooñu ñooy ñan ñooñu lañ la wax niñ la cité léegi naan ñii soloo nañ ko ñuy soloo nañ ko par exemple imam al yi pour tudd boobu rek après dinañ ci ñëwaat moom Ibn Xatal la tudd moom Ibn Xatal la tudd biñ ñëwee ne ko xadiis bi mu soloo na yonent mi alayhi salaatu salaam dañoo ñëw na ko ibnu xatal mual taxta astaaril kaaba muallaqun bi astaaril kaaba mu ne uqtuloo yonent mi alayhi salaatu dañoo ñëw na ko ah ibnu xatal de dinañ ñëw ci kan mooy ibnu xatal ak mais lan moo tax loolu lépp euh, yonent mi alayhi salaatu salaam daal di wax ñu daal di koy faat waaw yooyu dinañ ci ñëw insha allah par exemple imaamul Buxaari yi moom kook lu tudd ñeneen ñi tudd ñeneen yeneen riwaaye yi tudd ñeneen ñeneen tudd ñeneen imaam ibn Isxaaq par exemple mu ne kon gayra annahu ahdara dama nafarin sàmmaahum sauf que yonent mi aleyhi salaatu salaam nag nee na suuf ñii ñooñu moom fu leen waay fekk man ngeen la na faat mu ne tudd na leen tudd seeni tur ñoom ñoo ñële ba nit ñi xam leen mooy nit ñi xam ne waa Quraysh ñu bari ci muhaajiruun yi xam na ñan ak waa Ansaar ndax yàgg nañoo dajeek waa Quraysh te xamoon nañ ñu bari ci ñoom ne ñooñu da leen tudd wa in wujidu taxta astaaril Kaaba même buñ leen fekkee ci suufu yérey kàmba gi ñuy làqatu sax li ñuy sànge Kaaba gi ñooñ nañ leen rey imaam Ibn Isxaaq tudd na ci ñenn ñi euh, waaye pour ne pas euh, ndax ndax ñenn ñi ci ñoom pour pour pour anticiper tuuti rey nañ leen ñenn ñi ñoom dañoo mujj gaaw ñëw tuub ñenn ñi daw rëcc après daal ba am ba am mu sécuriser leen nangul leen ne bu ñëwee dina leen jéggal ñu door a ñëw. te ñooñu nag buñ leen di tudd mooy dañoo bari ku ci nekk dañuy defaale tarjamaam lool moo tax day xaw a gudd pour tey léegi pour pour continuer fil bi mooy kon nañ jàpp lool la yeneen ci mala saabsaab waxoon généraux bu leen rey kenn bu leen xeex ak kenn lu dul ko xeex ak yéen. ba mu des ñii moom tudd ay nit ñoo xam ne nee na kantaa ñoom moom ku leen fekk ci kaaba gi ñuy ñuy laqatu sax. ci suufu malaani kaaba gi sax ñoom la la ngeen leen rey loolu insha allah dinañ ci ñëw xam naa ci jotaay bii di ñëw ndax dañoo bari ñoom euh, euh, tudd leen ak ku nekk ana lan mooy sa kàccorte gi nga newe woon ba tax yonent mi alayhi salaatu salaam wax gaa yi moom gaa yi moom ku leen trouver na ngeen leen faat ah ñooñu moom seen crime war naa seen crime war naa rëy léegi. buñ taxawee nee noonu eh, ñu daal ñëw nag ci waa waa waa mais ñoom eh, eh, ñoom ñépp ñoo d'accordoon ci affaire bi est-ce ñoom ñépp ñoom ñoo nangu woon daldi bon def ni Abu Sufyaan wax est-ce que ñoom ñépp ci d'accordam def li Abu Sufyaan wax mooy lan li Abu Sufyaan ne woon ne ah, man daxala daa euh, euh, daar yii fa huwa amin gaa yi na ko way xake yaa Aba Sufyaan maa tughni anna daaruk toskare ñeel na la yow Abu Sufyaan sa kër gu xat gii lan lañuy doye lan lañuy jariñ mu ne leen man aghlaqa baabahu fa huwa aamin wa man daxala al masjida fa huwa aamin gaa yi tafarraqu fi ila duurihim wa ila masjid léegi est-ce que waa Quraysh ñoom ñépp d'accord lool dañ naan la déedéet ñoom ñépp d'accorduñ ci woon de comme li imaam ibn Isxaaq wax imaam ibn Isxaaq dane wa haddathani Abdullah ibn Abi Najiih wa Abdullah ibn Abi Bakr rahmatullahi alayhima mu ne wa haddathani nettali na ma mu ne wa haddathani nettali na ma Abdullah ibn Abi Najiih moom lañ gisoon ci jataay bee weesu gisoon nañ caal eh, eh, eh, ak i que ne imaam ibn Isxaaq liñ doon nettali jataay bii weesu ci moom la ko jële woon mooy bi yonent mi aleyhi salaatu salaam àggee du trois jiital Seydina Zubayr ne ko mu dugg lenn ci nit ñi ci Kedaa voilà léegi euh, mu ne moom sëriñam boobu moo ko nettali moom moo ko nettali ak beneen sëriñam di Abdullah ibn Abi Bakr boo xam ne yàgg nañ koo gis Abdullah ibn Abi Bakr ibn Amr ibn Hazm rahmatullah ala al mu ne nag moom moo ñu nettali ne ne ñoom ñaar ñoo nettali imaam ibn Ishaq ne non waa Quraysh ñoom ñépp ànd ñoon ci yëf yi de ah non am na ci waa Quraysh ñoo xamante ni nii dañoo bañoon ne nda yow dara lañ dul d'accord laa wax waaw tous lañ d'accordul ci mbir yi léegi ñoom ñooy ñan mu ne ñoom ñaar ñu ne annahuma ñu ñu nettal imaam ibn Isaaq këni anna Safwaan ibn Umayya wa Ikrimata ibn Abi Jahlin wa Suhayl ibn Amrin kaanu qad jama'u naasan bil xandama li yuqaatilu mu ne ñii nag d'accorduñ ci woon te ñoom dañu jëloon seeni décision ne dañuy résister contre jullit ñi moo tax mu ne wa kaana Safwaana na Umayya anna Safwaan ibn Umayya ka Safwaan ibn Umayya <laughs> moom mii bokkoon na ci ñu yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon nañ ko rey xam nga waxoon nañ la ne mujj na tuub moo tax euh, euh, euh, ñu préféré ñoom seen ta ñoom ki leen tudd ñooñu ñu def ko bii ñëw ndax après ndax di bon du nekk sa benn jataay dina ko ëpp ndax après ñoom ñëpp dinañ def seen tarjama insha allah moom ñoom Ikrima ñoom Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh waaw bon léegi loolu loolu insha allah pour baña pour bañ a nekk di foog naa dinañu jëlal lu ëpp benn lu ëpp benn benn jataay voilà léegi euh, kon kon euh, kii nii mooy Safwan ibn Umayya wa Ikrima tabna Abi Jahl ak Ikrima di doomi Abi Jahl xam nga ñoom ñii ñëpp ku ci nekk sa baay rey nañ la rey nañ ko Badar moo tax la la li Seydina Xaalid doon wax rek ne man non ba leen di gis ngir bon ku mu àndal ngir dem tuubi gàddaay ci Yonent bi alayhi salaatu salaam mu wax ko leen ko ñoom ñii ñu tontu ko tontu yu ñagas mu ne man comprendre naa leen ndax ku ci nekk Safwaan dañoo rey baayam rey frère Badar Ikrima ah, ah, ah, moom bàyyam Abu Jahl dañ ko rey moom it Badar kon bu seen tontu yu ñagas yi garaawul ñoom ñaar ñooñu nag Safwan ibn Umayya ak Ikrima ak kan Suhayl ibn Amr Suhayl ibn Amr man le négociateur en chef bu sulhul Hudaybiya bu waa Quraysh moom moo doon dicc bi bàyyi kan Abu Jandal mooy bàyyi Abu Jandal yaa ngi fàttaliku ci ci ci ci ci bi Xudaybiya euh, euh, ba mu ba mu nee day signé yonent bi aleyhi salaam di wax accords yi fi ñuy waxee noonu rek doom ji jóge nee di ñëw di Abu Jandal léegi sëy naa Suhayl ta tuubagul woon mun ne yonent bi aleyhi salaam mooy lañ waxoon ne ku jóge ci waa Quraysh ñëw Medina ci yow nag ñu koy delloo kanta ku jóge ci ñun ñëw euh, ci yow non ku jóge ci ñun ñëw ci yow danga ñu koy delloo waaye ku jóge ci ñëw ci ñun duñu la ko delloo waaw sooy dem na am mi jiite woon yëf yooyu léegi seen euh, Seydina Suhayl moomu nag Seydina Suhayl gis nañ ne moom mi defoon yi <laughs> ah, te gis nañ ne keroog moom moo jàppale waa Banu Bakr ci kaw waa Xuzaa aliyewu yonent bi alayhi salaam ñoom ñett ñoom ñaar ñi surtout Safwaan ak Suhayl la Ikrima moom tudduñ ko ne jàppaloon na gaa yi jàppaloon na waa Banu Bakr ci kaw Xuzaa ak Suhayl ibn Amr mi su Suhayl moomu ak Safwaan ak Ikrima kaanu qad ajma'u naasan bil xandamati li yuqaatilu ñoom moom dañoo ne waaye yow fenn lañ dul toppale Abu Sufyan wax ñu dajale ay seeni troupe dajale ñu bari ci waa Makka ak seen seen alliés yi moo tax ci riwaaye kii euh, imaam ibn imaam Abu Bakr al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi rahmatullahi alayhi mu ne waa Quraysh waa waa Quraysh ñoom. Euh, dañu dañu dañu waxadis xadis tunsirat bihim quraysh mooy ahaabish yi xadis tunsirat bihim quraysh wa amarat wa wa wa wa wa e, kii waaw waaw wa xadis tunsirat bihim quraysh mu ne woon waa quraysh ñoom e, dañoo uti woon ndimbal ci ahaabish yi yaa ngi fàttaliku mooy seen allié yooyu rek yi dëkkoon ci benn euh, waxoon nañ la amuñu benn rapport ak xabasa benn montagne bu newoon ci suufu mag ci ñoom ci loolu lañ leen doon dàkkantale ñoom nag dañu leen a woowoon ñoom Ikrima ñii ñoom Ikrima ñoom ñoom Ikrima ñii dañoo dañoo dañoo woon ak seen alliés yooyu ne ñun waa Quraysh dañ leen a soxla ñu dem woo seen ahab yi sàkku ci ñoom digal ñoo kii bokk alliance ne kii ngir ndimbal ñu ñëw dimbali leen waaw <laughs> non ñoom kay waxuma la waxuma la ahab bi ci rek waaye waa banu bakk waa banu bakk moo tax mu ne ñi ne woon foofu eh, mooy ñan banu bakk ak banul xaaris ibn abdi manaat ak waa hudayl wa man kaana maahum min al ahaabish qad intasarat bihim quraysh waa quraysh dañoo woon non seulement seen alliés yu yàggi ahaabish yi mais waa banu bakr te waa banu bakr comme que ñoom ñoo waral mbir yi yépp ñoom moom ils s'en foutent quoi ils s'en foutent ñoom ñoom ñu ñëw continuer gars yi di jàppale waa euh, kilifaay quraysh yi safwaan Ikrima ak ñoom mm, Suhayl ak waa Hudayl waa Hudayl tamit ci lañu woon ak waa Banul Haaris ibn Abdi Manaat ñoom ñépp ñooñu nag la waa Quraysh daldi woon dajale ngir nag ñu jàmmaarlu jullit ñi moo tax Ibn Isxaaq ne raxmatullah alayhi sëriñam yi nee nañ këne anna Safwaan ibn Umayya wa Ikrima ibn Abi Jahl wa Suhayl ibn Amr kaanu qad ajma'u naasan xandama li yuqaatilu wa laqad jama'u dañoo dajale woon ñoom ñetti ñi ay nit ñu bari mooy ñu la tuddal léegi ci Hudayl Banu Bakr Ahaabishi ak waa Banu Haaris ñoo ñële li yuqaatilu ngir ñu jàmmaarloo jullit ñi nag léegi nag mu ne muy nettali benn <laughs> yokk ci benn nettali bu bu xaw a reetaarlu <laughs> mu ne waqad kaana ximaas ibnu qays ibnu xaalid axu bani bakrin yu'iddu silaaxa qabla duxuli rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa yuslihu minhu mu ne te ki nga xam ne mooy ximaas ximaas waa juñ naan ximaas ibn qays ibn xaalid te waa juñ naan ximaas ibn xaalid ibn qays ibn xaalid Eh, moom dafa lan la defoon moom Himaas nekkoon axu Bani Bakr lan la doon def yu'iddu silaahan qabla quduumi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa yuslihu min moom moom comme que ci waa Banu Bakr la bokkoon moom Himaas ibn Qays mu doon waajal nag armeem yi ngànnaay yi muy xare yi laata yonent bi aleyhi salaatu salaam di agsi Makka foofu ngir waajal jullit ñi di yëwënal armée yi mooy bu dee lu ñuy daas la bu koy gën daas jaas yi di defar xeej yi di préparer munitions yeeg yooyu léegi fa qaalat lahum ra'atu soxnaam gis ko muy def lool soxla si na ko mais limaada tu'iddu ma ara ne ko waaw ximaas mais lan moo tax ngay waajal lii ma gis nga koy waajal nii sa arme yi ngay waajal nii di di di di di di di di nàmm ka daasaka rafetalaka di di di daasaka waajal sa arme yi mais pour lan la sa ngànnaay yi ngay waajal lan moo tax ngay waajali arme qaala ximaas ne ko li muhammadin wa asxaabe sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu ne ko xanaa yëgoo li xew sama armée yi seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam lay waajal mook saxaabaan radiyallahu anhu tey ñu xam ne màkka duñu ko jële noonu de waaw fa qaalat soxna si ne ko wallahi ma araa yaquumu li muhammadin wa asxaabihi shay'un ne ko wat naa ci yàlla yow jëkkër sama yow wat naa ci yàlla ne gisuma lenn loo xam ne mën naa taxaw ci kanamu seydinaa muhammad ak saxaabaam yi radiyallahu ta'ala anhu alayhi salaatu wassalaam moom seydinaa muhammad kenn manula taxaw ci kanamam ak ak saxaabaam yi kenn manula seen kanam xanaa déggoo li li li ñu décrire ne ñoom noonu lañ toll ak doole ji ñëwee xaala ximaas ne waayow ma ne wallahi inni la arju an uxdimaki ba'dahum <laughs> kalimatul kufri wa huwa fi takabburihi yaqulu dhalik mu ne ko waaye ma ne mu ne soxna si wallahi ma ne man ximaas de maa ngi wàcc yàlla maa ngi waat ci yàlla ne am naa yaakaar loolu moom amul amul sikki sàkk këne gis nga ñoom ñooñu euh, jullit ñi mais t'inquiète <laughs> yow lan xamul yow sama soxna si danga xam yaakaar naa mais waxuma la rey kese mais jàpp ci ñoom ay prisonnier indil la fii ñoom ñu lay liggéeyal def leen ay jàmm mo <laughs> inni man ximaas wallahi waat naa ko ci yàlla la arju an uxdimaki ba'dahum dinaa indil kenn daa daa leen jàpp ci ñoom waxuma la dara prisonnier indi fii ñu nekk say booy di la liggéeyal nekk say mbindaan say jaam sax moo moo fa moo raw kalimatu mbindaan mais say jaam laay leen di jàpp jaam indi fii yow dootoo sonn nga ñu lay liggéeyal nga leen <laughs> pare nag mu nekk nag di saddu aw way moom ximaas naan in yuqbilu lyowma fa maa la illa hada silaaxun wa alla wa du giraarayni sariicu salla mu ne in yuqbilul yawma fa maa li illa mu ne soxna si nag déglul sama weer yi ma sadd sax in yuqbilul yawma gis nga jullit ñi ñuy wax naan Yasrib lañ jógee di ñëw fii nangu si màkk <laughs> wallaay gis nga buñ dégmalee tey man moom awma ngànt awma dara hada silahun kaamilun wa maa ngi nii yor ngànnaay boo xam ne bu mat sëkk la doyal naa sëkk ci armement je suis armé jusqu'aux dents waaw je suis bien armé hada silahun kaamilun hada silahun kaamilun wa alla hada lii de silahun la moo ne kaamilun bu mat la wa al ak li nga xam ne mooy xarba boobu nga xam ne genre xeej la bu ndaw booy téye di sànni bu gaaw boo xam ne day am eh, ay ay lu mel ni ay bëñ xam ne bu duggee moom bu gudd gis nga bu ko nit ci sànni mooy genre xeej la yooyu yëpp maa ngeeg moom silaaxun jaasi kaamilun bu mat sëkk wa allah ak xeej bu baax wa du xiraay wa du xiraaray ne sari'u maa ngi yor gis nga sama jaasi yi xam nga silaax mooy ngànnaay mën na nekk jaasi mën na nekk dabbuus mën na nekk leneen mu ne ko nag yor naa lii wa du xiraaray borom jaasi joo xamante nii bu ñawa ñaw sariu salla bu gaaw ci dagg bu ñu ko boccee bu sew ta ta ta jaasi boo xam ne bu gaaw la moom laa yor yow xaar ma rek léegi nga am ay ay jaam fii ñu lay liggéey la <laughs> xaala mu ne summa shahidal xandama summa ginnaaw gi shahidal xandama ximaas daal di dem nag fekke xam nga wax nañ la këri ñoom dañoo dajee fan Safwaan ak Ikrima ak Suhayl ajma'u naasan bil xandama xandama benn montagne la bu nekk foofu ci Makka waaw ñu dajale fa ay nit nag ñoom nag ci sud bi la nekk ndax foofu fa la yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxoon ñu daal di montagne la bu nekk ci sudu Makka Seydina Xaalid jaar noonu gaa yi nag ah xiraas ximaas daal di génn nag ak nee na armeem yu baax moo tax mu ne summa shahida alxandamata ma'a Safwaana wa Ikrimata wa Suhayl fa lamma laqiyahum almuslimuuna min asxaabi Xaalidin radiyallahu anhum naawashuuhum shay'an min alqitaal mu ne nag bi nga xamante ne gars yi ah mu génn ànd ak dem ci dama ci montagne boobu nekk ci sudu Makka xam nga Makka moom ay montagne kese la comme niñ ko waxoon ci ciraay bii weesu bu nekk nag dafa am ay tuur gisoon nañ Abu bi eh, Seydina Abu Quhafa waxoon si bi mu yéegal ko waxoon nañ la Qu'ayqi'an moo moo jàkkaarloo woon ak boobu Makka nekk seen diggante am na yeneen comme bii nii am na yeneen kon bii muy xandam léegi nag foofu nag ñu daal di fay dajeeg lenn ci saxaabaa yonent bi aleyhi salaatu salaam te Seydina Xaalid ibnul Walid jiite woon leen léegi nag am nañ fa ay altercation laalante nañ fa waaw lenn ci xa xaw nañoo laalante ci xare ñu daldi rey ci ñi Seydina Xaalid àndaloon ñu rey ci Euh, am nañu ne ñaari nit lañ ci rey waaw ah mooy ñan fa qutila Kurz Jaabir ahadu bani Muhaarib ibn Fihr wa Xunays ibn Xaalid ibn Rabi'a ibn Asram nee na ñu daldi rey Kurz Jaabir alfiiri gisoon nañ tarjamaan te waxoon nañ ne keroog fatxu Makka ci buntu ba lañ ko faatoon moom seydinaa Kurz ibn Jaabir alfihri radiyallahu anhu kon ñu faat ko moom wa Xunays ibn Xaalid ibn Rabi'a ibn Asram ak Xunays ibn Xaalid ibn Rabi'a di doomu ku ñu wax Rabi'a Rabi'a di doomi asram xaliifu bani munqid nekkoon allié waa bani munqid eh, moom mii lañ gisuloon xam nga xunays la imaam ibn Isaaq wax moom turam en dañ ci dañu moom mii dañoo wute ci turam am nañu ne xunays comme imaam ibn Isaaq raxmatullah alayhi xunays ibn Xaalid ibn Rabi'a ibn Asram mu ne Xunays la tudd di doomi Xaalid Xaalid boobu di doomi Rabi'a doo di doomi Asram nekkoon aliyewu waa Bani Munqiz waaye ku mel ni ñoom imaam boroom al-Isti'ab boroom imaam al-Hafiz ibn Abd al-Barr al-Andalusi rahmatullah alayhi moom dane Hubaysh Hubaysh pas Xunays mais Hubaysh ibn Xaalid ibn Munqidh ibn Rabi'a ibn Asram ibn Dubays ibn Haram ibn Hubay ibn Hubshiya ibn Ka'b ibn Amr ibn Amr al-Khuzaa'i moom dane Hubaysh la tudd pas pas Xunays mais Hubaysh ibn Xaalid di doomi Xaalid ibn Munqid ibn Rabi' ibn Asram ibn Dubays ibn Dubays Dubays moom di doomi Haram Haram di doomi Hubshiya Hubshiya di doomi Ka'b Ka'b di doomi Amr al-Khuzaa'i te ñu kojoo woon moom mu kojoo woon ci waa Khuzaa moom nag dàkkantalam moo doon Abu Saxr Abu Saxr Abu moo doon dàkkantalam moom xubays wala xunays eh, moom mii nag xam nga lan la woon xam nga moom moo doon frère kii la woon mbokk kii la woon ummu Ma'bad ummu Ma'bad kan moo fàttale ko ummu Ma'bad ma suñoo gis nit ku tudd ku ku ñu naan ummu Ma'bad waaw loolu des fois nag lii moo baax ci affaire yi <laughs> mooy da lay yóbbu de ginnaaw ngir nga mën a réviser ngir nga mën a nekk koo xam ne mbir yi ab loolooy xam-xam tamit amul lu ma we lu ma weesu fàtte kon loolu moom jàngoo bu dee loo loo weesu fàtte moom moo yow jàngoo spectateur nga rek bu toog di déglu waaw boo dégloo lii bu bu subaa nga fàtte lépp laa fiihi kasiiru njariñ foofu moom lu njariñ lu bari newu fa léegi ummu Ma'bad kan moo may fàttali kan mooy ummu Ma'bad ak fan lañ ko tudde woon ummu Ma'bad en fait pour pour faire vite ummu gisoon nañ ko ci bi nga xam ne ci lañuy gis gàddaay bi bi yonent bi aleyhi salaatu di gàddaay mook na Siddiq radiyallahu anhu yaa ngi fàttaleku ci yoon bi am nañu mu romboon benn jigéen bu mu romboon boroom gàtt ga nga xam ne gàttam ga la ko fa téye woon boroom këram ba mu doon yóbbu yenn gàtt yi di leen yóbbu ñu sàmmi boobu loo fa tax ñàkk a a dox ñàkk kii moo tax mu bàyyi mu mu mu bàyyi ko fa moom aleyhi salaatu wassalaam ak euh, saaxiba ñu ñëw radiyallahu anhu daal liy laaj ndimbal ngir mu yuñ ko bu amee lu mu leen may lu mu leen jox ndax ci gàddaay bi noonu ci yoon bi provision mu ne leen aw ma dara xam nga gis nañ riwaaye yoo xam ne noonu moom ci côté yoon bi la doon toog noonu rek moom Ummu Ma'bad ne woon benn femme boo xam ne bu siiw la woon benn mère bu siiw la woon après mu ne man aw ma dara bëggoon naa leen dimbali mais aw ma dara lu dul gàtt sama gàtt bee de moo fi ne te ñàkk a ak loofam amul dara amul soow amul dara ñàkk mën a doxam ak loof ñàkk force moo tax yu yóbbaale wuñ ko bi ñu ko leen di sànni yeneen ma lay saab saab ne ko ndax mën nga ma jox ndigal ma ratt ko mu ne ko amul dara de mu ne ko da ndigal laa bëggoon rek comme que mil jàmbur la <laughs> mu ne ko waaw yeneen ma lay saab saab ñëw affaire bi ween yi fees dell ak soow mu ratt ba servir leen ñoom ñépp mu daldi naan moom aleyhi salaatu wassalaam ba jëkkër ji ñëwee mu koy décrire ki fi jaar description wam bu bu doy boo bële nga xam ne yàggoon nañ ci yàggoon nañ ci jëlaloon nañu temps waxu Ummu Ma'bad boo bële moom moomu nag kii nii nag bokkam la woon axu Ummi Ma'bad la woon radiyallahu ta'ala anhuma muy Hubaysh ibn Khalid ibn Munqidh wala xunays ibn xaalid ñii ne xubaysh ibn xaalid ibn munqid ibn rabia ibn asram ibn dubays ibn xubshiya ibn kaab ibn amrin al-xuzaa'i la woon te nettali woon na bokk na ci ñu nettali woon nettali ki nga xam ne mooy ummu ma'bad biñ la doon wax sànq waaw xadiis la bu gudd boo xam ne gisoon nañ ko loolu gisoon nañu ko loolu moo tax sànq manaan ana kan moo fàttaleku est-ce que mas nañu gis nit ku ñu naan ummu Ma'bad voilà kii nag mbokkam la woon axu bani axu ummu Ma'bad la woon frère la woon léegi euh, moom mii nag di Seydina Hubaysh radiyallahu ta'ala bi alayhi salaatu wa salaam di ubbi Makka ci fathu Makka moom ci ci armeb Seydina Xaalid bi bi yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon mu jaar ci suufu Makka ci kada ci kada pas kada ëre ka kadana kada kada foo fële fa lañ ko faate waa Quraysh ñi nga xam ne ci ñoom ñi nga xam ne dañ ne woon dañuy résister ñoom Safwan ñoom Ikrima ak ki nga xam ne mooy euh, euh, euh, boroom accord yi di Suhayl ibn Amr radiyallahu anhu ñoom ñoom ñooñu nga xam ne temps yooyu moom tuuba bu ak seeni alliés ñi ne dañuy résister ci ñooñu nag fala kii faatoo bañ dajeek ñoom ci la moom ak ki nga xam ne ñoom ci lañ ko faate ci lañu ko faate moom mii di Xunays wala Hubaysh ibn Xaalid ibn Rabia moom ak kan Kurz ibn al-Fihri fi lañ leen faate radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma wa anna bihima wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahuma wa ma'waahuma kon imaam ibn Isaaq kon mu ne ñaar ñii lañ faat mu ne ñaar ñii lañ faat kon ñoom ñaar ñoom lañ faat kero mu ne fi xayli Xaalid ibn al-Walid fa shadda anhu fa salaka tariqan ghayra tariqihi fa qutila jami'an mu ne moom imaam ñoom ñaar ñii dañu newoon ci chevalier wu Seydina Xaalid mooy ñi yoroon fas yi mu ne fa shadda anhu après ñoom nag dañoo après dañoo beru ñoom ñaar mooy dañu jekki gisuñu leen fekk ñoom dañoo réer jël beneen yoon ñoom ñaar kese léegi nag ca lañ daje gaay gaay daal di leen faat ñoom armée bi Ikrima ak ñoom Safwan ak Suhayl ñu daldi rey xunays kon ak kurz ibn jaabir radiyallahu taala anhuma ah imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi mu ne xaddatani abdullah ibn abi najiih mu ne ki nga xam ne mooy sëriñam bopp ba léegi mooy moom moo ko nettali ak ñoom ñaar mooy ci càllale bi ñu jóge woon léegi mu ne bi ñu reyee nii wa usiba du ñoom rek ah, waaye wa usiba min Juhayna Salama ibn Mayla mu ne ñu faat ci waa Juhayna Salama ibn Mayla al-Juhani moom min xayli Xaalid ibn al-Walid bokkoon tamit ci ñi nga xam ne ci armée bi Seydina Xaalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu jiite woon moom Salama ibn Mayla moom nag lii rek lañ am ci moom comme tarjamaam këne moom dañ koo faat keroog fat fathu Makka bi nga xamante ne nii ci la euh, ñoom armée Makka bi ñenn ci waa Makka daal di dajeek ñoom ak Seydina Xaalid ba xare am foofu la seen diggante mu ne wa usiba min almushrikiina naasun qaribun min min ithnay ashara rajulan aw thalathata ashara rajulan thumma inhazamu kantaa yi mooy biñ dajeek jullit ñi mooy am ni kon ci ñi rey nañ deux ñoo xam ne bokku newuñ woon sax ci biir armée bi mooy Hubaysh wala Xunays ak ki nga xam ne di Aba Saxr ak ki nga xam ne mooy Kurz ibn Jaabir ak kii di Salama ibn Mayla moom ci biir armée bi la newoon ñu daal di koy faat bi ñuy xare ak armée ñoom ki nga xamante ne mooy euh, euh, euh, Seydina armée xa Seydina Xaalid bi mu dajeek waa Quraysh léegi mu ne wa usiba min al mushrikiin kantaa yéeféru Màkka yi kantaa yéeféru Màkka yi ñoom ñoom moom ni ñu rey ci ñoom dafa bari mu ne ñoom faat nañ ci ñoom naasun ay nit ñoo xam ne qaribun minis nay ashara rajulan ñoom rey nañ ci ñoom à peu près douze douze góor aw salaasatu ashar wala bo wala treize summan hazamu ginnaaw gi nag ñu daal di ñu daal di leen gañe gaa yi daal di ñii rey nañ leen ñenn ñi daal di abbu njool mi daal di daw loolu la imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi daal di wax ah, am na rek yeneen riwaay yoo xam ne wute nañ ci nombre bi ñu rey keroog ci jullit ñi ah, ginnaaw ñii ñu tudd muy seydina xubaysh ak Kurz ibn Jaabir am na ñu ne yéeféer yi ñi ñu ci rey du kese am na ñu ne jege na ñi ñu rey ci ñoom xam nga imaam ibn Isxaaq riwaayam bi bi shakki la ashara dana wa qutila wa usiba min al mushrikiina naasun qariibun min ithnay rajulan aw rajulan mooy bi shakki aw walla bokk douze am ñu ne non non non ñiñ ci rayoon qaribun min ishrina rajulan wa min Hudayl thalatha aw arba'a am ñu ne te ci muy riwaaya Muusa ibn Uqba inda al-Bayhaqi ci sanad boo xam ne mursal la te mu ngi eh, eh, eh, ci as-Sunanul Kubra même bu dee ne bon riwaaya boobu fii maqaal mu ne gaay ñiñ ci rey jegewoon nañ vingt ci waa Hudayl ñiñ la waxoon ne ci waa Quraysh lañ bokkoon doon jàppale ñoom Safwan rey nañ ci ñoom ñett wala ñeent am na ñeneen ñu ne déedéet wa qiila arbaatun arbaatun min Quraysh lañ rey keroog ci waa Quraysh wa min Hudayl ak quatre personnes ci ñi nga xamante ne ñooy waa Hudayl kan moo wax lool lool imaam al-Waaqidi ak taalibeem bi di imaam Ibn Sa'd bi sanadin da'if ku ci nekk ci ñoom ñoom ñoo wax lool waqiila am ñeneen ñu ne sab'una qatilan non non gars yi rey ci ñoom armée ñoom ñoom ñoom Ikrima boobale loolu imaam at-Tabarani moo ko solo ci xadis boo xamante ne nii peut moom da'if la moom xadis bi ci boppam euh, waaye buy dëgër xanaa ci leneen waaye xadis bi ci boppam moom euh, moom moom xadis la bu da'if ne soixante-dix lañu faat kon loolu ay wax la yoo xam ne dafa wuute di wax ci ñaata ban nombre lañu faat ci waa Quraysh keroog en tout cas faat nañ ci ñoom ñoo xamante ne nii minimum minimum mat nañu douze wala treize. léegi nag imaam ibn Isxaaq ci riwaaya biñ ne woon sànk mu ñuy continuer yaa ngi ximaas ñu ngi ci ximaas ba léegi mi ne woon soxnaam si xaaral yow <laughs> dama lay waxuma la dara nga naan ma waa yow ma lay utal ay jaam ci ñoom ñu ñëw di la liggéeyal nga naan ma la <laughs> est-ce que dina réaliser li mu waxoon. waaye gis nañ ne réaliser wu la euh, réaliser wu ci tous ndax lan imaam Ibn Ishaq nee na ñoom biñ leen rayee summan hazamu dañoo dañu defe ñu defe nekk ñoo xam ne nag léegi defet lañu am ñu nërmeelu ñoom waa Quraysh ray nañ ñi ak seeni alliés ñenn ñi àbb nañ njool mi daal di lañuy fëx daw nañ mu ne nag fa xaraja ximaasun munhaziman hatta daxala bayta ximaas mi doon wax nag <laughs> moom moom ba mbiri tàngee la ne fees bokk na ci ñi daw di daw ba dugg fitna la dugge këram <laughs> bi mu duggee kër gi ci saase <laughs> summa qaalam limraati mu wax soxnaam si ne ko axliqi alayya baabi di daw dugg dane da ñëw ak dugg daw na nen ni soxna si moom du moom sax moom ci boppam au lieu mu tëjal boppam bunt bi <laughs> mu daw dugg ci biir ne soxna si gaawal daw tëji bunt bi da gaawal lu mu gën a tëjal ma buntu kër bi axliqi <laughs> alayya baabi waaye waaye tëjal ma nu mu gën a gaawe daw ma uti fu mu fu mu fu mu ci kër kër gi rek doyu ko jarul sax Euh, euh, euh, jotul sax nekk fa di ko tëjal boppam nu ne soxna si tëjal ma buntu bi gaaw xaalat soxnaam si ne ko ah fa ay na ma fa ay na ma kunta taxut ne ko ah mais yow ana li nga doon wax ana njaam yi ne woon <laughs> di nga ma indil fii ñu may liggéeyal sax ci ñoom bi ngay daas sa jaasi yi sànq <laughs> mu tontu mu tontu ko ak ay weer ne ko innaki law shahid law shahidti yawmal xandama innaki law shahidti yawmal xandama id farra safwaan wa farra ikrima wa abu yazid qaa'imun kalmuutama wastaqbalathum bissuyuufi almuslima yaqta'na kulla saa'idin wa jumjuma darban falaa yusma'u illaa ghamghama lahum nahiitun xalfanaa wa hamhama lam tantiqi fi lawmi adnaa kalima waaji moo tax nit daal loo dundul bu ñu nekk di wax quoi ndax après da ngay di jaay ngóora ci loo xamante ne nii xewagul finalement bu bu caaf. rawee xëm rek da ngay da ngay mujj ridicule quoi liñ naan waa ji de lan nañ ma pataawoon rek li mu doon wax de tous defu ko ci. yaa ilaha illallah defu ci dara non tu imagines bi la scène xam <laughs> affaire bi. mooy reetaan lu na ko waa ma daw daw dugg si tëjal ma tëjal bunt bi tëjal bunt bi soxna si daw tëj bunt bi na ko oh, waa yow ana li nga doon wax <laughs> mu ne ko innaki law shahidti yawmal xaddama mu ne ko yow <laughs> soxna si yow dangaa fekk dangaa gisul li ma gis ta fekk woo li ma fekke innaki dëgg-dëgg yow law shahidti boo fekke woon yawmal xaddama bésu xandama mooy léegi am na tur waaye waaye suñu dajee jullit ñi am na tur léegi mooy bésub xandama mooy bërëb ba mu amee woon ci montagne boo bële ca Makka lan moo xew id ba nga xamante ne farra Safwaan far farra Ikrima Safwaan dane fees ne mes ne men teñ daw wa farra moom kese déet Ikrima Ikrima ne fees bañ gisee ne saay Xaalid mii te xoolal xoolal lislaam bi def Allahu akbar <laughs> gis nga Xaalid mais ñoom ñii ñoo àndoon Uhud noo Safwan ibn Umayya Ikrima Xaalid ñoom Abu Sufyaan ñooy ñoom ñoom ñett ñii ñoo ne woon les grands généraux Abu Sufyaan moom moo yoroon bon logistique beeg affaire côté politique beeg dañuy dajale gaay mais ñii Safwan Ikrima Xaalid ibn Walid mais Uhud ñoom ñoo doon lépp presque léegi quelques années l'islam def Khalid changé camp <laughs> moo leen dàqoon a xeex ñoom ñépp te moo leen manoon moo leen gën nekk stratége de guerre cette fois si ñoom ñi bokkoon ci drapeau kufr ak shirk di xeex l'islam tey Seydina Khalid nekk ci suufu drapeau l'islam contre ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci drapeau suufu drapeau shirk lii kan Safwan ñu jàmmarloo sëy Xaalid daal daldi leen duma num gën a gaawe gaa tasaaroo moo tax mu ne moom Himaas ne soxna si yow dangaa xamul li xew inna ki dëgg-dëgg law shahidti boo fekke woon yawmal Xandama xareb Xandama bi ay boo fekke woon suñu laale ki julli ni ive keroog bi nga xam ne farra mooy léegi rek xare bi léegi farra dafa ne daw daw li mu am ci tànk la àbb ak la mu yor boog wala la mu war Safwan même Ibn Umayya dafa daw wa farra mu ne mu dawit Ikrima Ikrima ibn Abi Jahl moom it dana fees mu ne wa Abu Yazid qa'imun kal mutama kanta Abu Yazid moom moom mu taxaw mel ni koo xamante ne nii dañoo rey kii comme jigéen joo xam ne dañoo rey kii wa ba jëkkëram nga xam ne mu nekk koo xam ne ay jirim kese la dese <laughs> loolu la mujje loolu laa mujje ñii rey nañ leen ñenn ñi daw nañ ma mujj daal man daal daanaka dara desew ko wa abu yazid qa'imun kal mus kal mu'tama mel ni koo xamante ni ndaw soo xam ne ay yatim rekk la dese ci faiblesse waaw loxoom jotul gannaawam rey nañu boroom këram te léegi moom li ko dese mooy ay ay ay jirim ay orphelin kese te amul ko dimbali ma mel mel ni kooku mel ni ndaw soosu ba gaa yépp dawee wastaqbalathum bis suyufil ñi nag daldi leen songu jublu ci ñoom ak ay jaasi ñoom jullit ñi waaye waaye mu demee noonu nag mais jaasi yooyu lan lañ doon def yaqta'na kulla sa'idin wa jumjuma dorban fala yusma'u illaa ghamghama mu ne mais gis nga jaas yooyu yaqta'na kulla sa'il sa'il moom la tàngoone liñ naan doole quoi mooy loxo bi loxo <laughs> boo tàllalee fi ngay raxas ba jàpp booy jàpp ba euh, mirfaqayni conc bi foofu conc loxo bi ci kaw foofu xale yi di def nii naan dañuy wane seen doole waaw loolu mooy sa'il nee na mais jaas yi yooyu la ñuy dog ndax comme que ñooy téye jaas yi ñooy téye jaas yi loxo yi foofu la foofu la jullit ñi doon kii doon doon diir wa jum-juma ak bopp yi waaw dog bopp yeeg loxo yi mu ne jaas yooyu yaqta'na ñu ngay dog kulla sa'idin avant bras yi mooy ci doole ji fa doole ji ne lañ naan doole ji foofale way di dog foofale wa jum-juma ak bopp yi dorban mais mais ak dóor boo xamante ni mais gis nga bu nee rël seen jaas yi bu dale fala yusma'u doo dégg kenn du dégg illaa xam-xama waaw mooy bu bu jaas yi nee rës kamu dal moom la muy waxati dootoo ko xam wax ci dootul leer mooy xam-xama mooy ca dee la jëm mooy ses derniers dernier wax ya muy wax buy dee kenn xamul lu waaje wax doo dégg ñañu dóor jaas yooyale illaa xam-xama lahum mu ne nag ñoom jullit ñi nag am nañu nahiitun xalfanaa wa xam-xama mu ne nag gis nga bi ñuy dóor noonu ñii di dee finalement ñun ñépp ñu àbb njool miy daw ñu topp ñu mu ne lahum nahiitun ñu nga yor nag di yuuxu ba ñuy topp ka dàq ko dóor seen jaas yoo yële comme gaynde yooyu gaynde sibi yooyu ni ñuy yuuxoo ni gaynde yi yuuxoo ci màndiŋ mi bu meree noon la doon yuu noonu lañ doon yuuxoo xalfanaa suñu ginnaaw loolu mooy boobu ñun ñu nga naan sas nga mën a daw a ngay daw ku nekk la am boote doomam waaw lu golo am boote doomam lu waaye am boote doomam nee na bañee daw di fàq noonu ñu ngi dégg ñu yuuxu suñu ginnaaw ñoom jullit ñi waxam xama ñu dégg seen dënn yi bu ñuy yuuxu ni seen dënn yi riire mu ne ko yow nag gis nga soxna si boo fekkee woon lool lam tantiqi fi lawmi adna kalima waaye waaye boo fekkee woon situation bi tey <laughs> nii ma la ko décrire boo fa newoon de doo ñëw di ma yedd wallaay benn baat doo ko génne doo prononcer benn baat di ma yedd man sa borom kër Allahu akbar lii la gaa moo ximaas moom saa yi la mujje innaki law shahidti yawmal xandama il farra Safwaan wa farra Ikrima wa abu yazida wa abu yazida qaa'imun kal kalmuutama wastaqbalathum bissuyuufi almuslima yaqta'na kulla saa'idin wa jumjuma darban falaa yusma'u illaa ghamghama lahum nahiitun xalfanaa wa hamhama lam tantiqi fi llawmi adnaa kalima kon loolu la doon wax kon noonu la mbooloo moomu kon ci waa Quraysh noonu lañ mujje kon gaa yi daw léegi nag ci jataay bii li ñëw nag ñu daldi gis nag ñu daw est ce que bokk nañ ci ñu yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon moom ku leen dab bu leen rey kenn fekk xare wu ñoo génn kenn fekk xare ñoo génn waaye ñii ba mu des ñii ñooñu mu tuddoon ñooy ñan ak lan mooy seen histoire. lan moo tax mu waxoon lool lool insha allah gis ci jotaay bii di ñëw imaam ibn pour jeexal neewoon na euh, jullit ñi keno keroog seen symbole bi ñu doon wax ci xare bi bi ñuy ubbi Makka mu ne wa kaana shi'aarul asxaabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallama yawma Makka wa Hunayn wa Taif mu ne li nga xam ne moo ne woon symbole li waa waa ñi doon wax mooy li nga xam ne moom lañ doon prononcer bu ñuy xeex di ko wax muhaajiruuna yi mu ne shi'aarul muhaajiruuna yaa bani abdirahman voilà ñoom loolu lañ doon wax yaa bani abdirahman yéen doomi abdirahman yi mu ne wa shi'aarul xasraj kantaa waa xasraj ñoom li ne woon seen shi'aar moo doon yaa bani abdillah mooy waa bani abdillah yaa eh yow bani abdillah loolu lañ doon wax di ko wax ci kaw gaa yi tiit xam naa loolu la gaa yi dégg naan lahum nahitun xalfanaa wa hamhama la ximaas dégg am nañ ay yuuxu comme yuuxuy gaynde yu mer yooyu suñ ginnaaw seen dënn waaw muhaajiruuna yi naan yaa bani abdirahman ji waa xasraj ci wal ansaar yi naan yaa bani abdillah kantaa waa awsu beneen tribu Medina bu mag bi ñoom yaa bani ubaydillah lañ doon wax loolu la imaam ibn Isaaq daal di wax sanad boo xam ne nag bu da'if la kon xam naa kon dañuy yem ni jotaay bii di ñëw kon ñu xool ñu yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxoon ne ñooñu moom ku leen fekk sax ci ci kii bi